أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد fa yaqulu al-imaamu hujjatu al-islaam abu zakariyaa yahya ibnu sharaf an-nawawiyu ad-dimashqiyu ash-shaafi'iyu rahimahullahu ta'aala rahmatan waasi'atan fi kitaabihi riyaadu as-saalihiin min kalaami sayyidi al-mursaliin alayhi wa alayhim afdalu as-salaatu was-salaam fi albaab asalaatumia wa arbaa wa ishruun baabu karaahati sabbi diik walillahi alhamdu wal minna kon ñu ñëw fi ñu yemoon ci kitaabu riyaadu saalihiin ñu ngi ba léegi ci bu ñu ko di fàtte euh, buntu bi nga xam ne téere bi nga xam ne mooy kitaab al umuur al manhiyi anha al imaamul ci suñu jotaay bii ñu génn gisoon nañ te jeexaloon nañ chapitre trois cent vingt-trois bu doon wax baabu nahyi an sabbi riih alhamdulillah buntu bi nga xam ne moo doon wax tere gu ñu aaye ñuy saaga ngelaw li di ko ŋàññ ak lan ngay wax bu uppee xadis biñ mujj woon gis moo doon xadis mille sept cent vingt-neuf mu ne woon wa an Aïshata radiyallahu anha annaha qaalat kaana nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam idaa asafat ar-riihu qaala allahumma inni as'aluka xayraha wa xayra maa fiihaa ilaa aaxiri al-hadiis walillaahi alhamdu wal minna tey ñu war a jël chapitre bi ci tegu muy ay chapitre yu gàtt yoo xam ne imaam da leen a rangale ngir teggin yi nga xamante ne képp koo xam ne ngéeju nga te bëgg ngaa bokk ci ñi nga xam ne ñoom la yàlla y sóob ci toolu ñun ñu sell ñi seen riyaad yi mu am yoo xam ne foog nga bàyyi ko xel foog nga làmboog moom yenn yi nga sori ko mu ne chapitre trois cent vingt-quatre baabu buntu karahati sib guñu sib sabbi diik mooy di ŋaññ li nga xam ne mooy ganaar gi <laughs> di ŋaññ ganaar waaw <laughs> way kokoriko nga ne waay yow ganaar di jaqal na sama nelaw waay yow ay rek nangam taan déet <laughs> loolu la la yoneen saa saam di tere nga la way way comme gars yi nga xam ne dañu réer ah, xam nga léeg-léeg euh, ak fuuy daal am na ci ci ci jamono daal ak fuuy <laughs> ak fuuy ma ne am na ci jamono sawaay laa ma xaala lii nii en damay fàttali côté euh, deux mille vingt deux mille vingt et un côté yooyu <laughs> fii ci France ay gars yoo xam ne dañ ne woon bon yow yaa ngi jógee réew dëkk bu mel ni Paris dem foo xam ne village la village waaw ne da nga fa am sa résidence secondaire wala boog da faa jënd kër. pour boo paree ci sa kii bi nu mu tudd euh, sa retraite sa liggéey après nga dem fa di noppalu mais ñëw nga ñëw ci village boo xam ne bi nga ñëwee foofu sa way euh, léegi euh, nga ne bon lu tax ginaar yi nekk fii ah ah di di di sax quoi parce que dañ may dañ dañ may déranger. wala ginaaru voisin bi non non non c'est pas normal woo huissier daal di koy tere mu bañ <laughs> waaw waaw naan waaye contre nuisance la waaye ça de la nuisance dañ may tànqal dañ may fotongal <laughs> waaw kon nag lii la waaw woo waa bañ nga ne da koy traduire devant la justice waaw après ñu naan déet nga dem woowi ne léegi na huissier bi ñëw constaté na waa ji deful dara ci li nga xam ne eh, eh, yooyu ak tamit coq bi voilà eh, yëfi caaxaan yooyu mooy lan waaw xamuñu xamuñu àll bi waaw sa nga ma ñu yënd dam ñuy ñëwee nga bu dee Sénégal nga ne man ma dëkk Dakar waaw Dakar bi naa di ma liggéey après ma jënd benn kër boo xam ne biir reefan wala <laughs> biir kër jàkk walla ci euh, àllub saalum ba ci ci ab village bu nekk foofu wala fu la neex ci Sénégal walla Tambacounda wala Casamance ca metti sa mbokki Casamance léegi ma ñëw ne bon léegi <laughs> sauf que man nag ma ñëw fa genn ganaar nekk fa hmm, di kii euh, di di kokoriko comme normal ñu ne non kokoriko yi damay déranger quoi non ginaar yi nekk ci koñ bi di kokoriko tous les fajar ak ak ay cinq heures yooyu surtout fajar yeeg yooyu ak heure de sieste yi nga xam ne may sieste non loolu c'est pas normal quoi ah. waaw waaw waaw <laughs> ba pare ñu dem convoqué ko ñu dem traduire waa ji justice ku justice tamit jël lool di ko di convoqué waa ji <laughs> waaw à Ouzbeville un village des Hautes-Pyrénées un habitant est convoqué début juin devant le tribunal parce que le chant de son coq indispose son voisin occasionnel te kii moom foog naa mooy voisin occasionnel la woon mooy moom moom moom du sax fa la dëkk kii bokkul ak sax dëkk beneen ma ndax yu bari mooy yu ci amoon temps yooyu gars yi dañu rakkaaju woon quoi waaw dañu rakkaaju woon kii c'était <laughs> nga xam ne des fois la ñëw kese waaw waaw mais sawaay moom déedéet voilà euh, euh, xam ne deux fois par an la fiy ñëw waaw tout a commencé en 2019 le propriétaire de la maison voisine qui vient deux fois par an en vacances à Oulbeville est venu me trouver pour me sonner de me débarrasser de mon coq explique le maître waaw <laughs> ah, mooy ki moom euh, euh, ganaar bi ganaar bi daf ma kii woon ba dama ko yónnoo sama benn frère quoi waaw xanaa <laughs> ah, man France vraiment yéen da ngeen a <laughs> ci yeneen ngeen nekk quoi waaw. waa ji mooy ñaari yoon lay ñëw mooy am résidence secondaire bu ma bu ma jënd fële ca ba nga xam ne ñaari yoon laa fay dem tabaski korite laa fay dem léegi man li noonu ma ne gaa yi seen ganaar yi nekk fii nii yéen village bi ah non eh, arrêtez voilà ba pare yóbbu ma justice porté ma plainte justice tamit di ma di ma convoquer quoi <laughs> walla yaazu billah loolu. jullit ñi ñun yooyu ay faux débat la ay faux débat la alhamdulillah nañu déglu fii xool xadiis bi dugg ci biir li tax ma ma ma souligner lii bi ñuy tàmbali al imaamu al xaafizu an-Nawawi rahimahullah mu ne baabu buntu karaahati sabbi diik xam nga kuy porte plainte boroom boroom ganaar gi ngir waa ganaar gi na ci wu loolu mooy la mooy sawaay ganaar gi bu mu dëkkatee jaw bu mu newati ci village bi mais bu newatu ci village bi fu muy ne <laughs> alors que boroomam a ngi nii moom ay ay ay ay ay ganaar ak yooyu la yor nga ne ko léegi ay ay ay këram këram nga ne ko dindil ma ganaar gi fi nekk ndax damay sonal quoi man sa voisin bi <laughs> buntu bi baabu buntu karaahati sib sabbi diiki di daggal di saaga di di di di di insulter di ŋaññ li nga xam ne mooy ganaar gi <laughs> waaw waaw léegi imaam Nawawi indi fi aaya mu indi fi benn xadis mooy xadis mille sept cent mille sept cent trente mu naan Zayd ibn Xaalid al-Juhani radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa tasubbu ddiika fa innahu yuuqidu lis-salaah rawaahu abu daawuud rahimahullahu ta'aala bi isnaadin saxiix kon al-imaamul xaafidu an-nawawiyu rahimahullahu ta'aala rahmatan waasi'a mu ñëw ak ci li nga xam ne mooy suñu xadiis bi nga xam ne moom dongu leen di fii mu ne an Zayd ibn Khalid mu ngi jële ci saxaaba boo xam ne saxaaba bu siiw la muy Zayd ibn Khalid al-Juhani ah di Zayd ibn Khalid al-Juhani saxaaba la woon boo xam ne siiw na lool walillahi alhamdu wal minna radiyallahu anhu qaala nee na qaala rasulullah mu ne qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam laa tasubbu diik bu leen di ŋànc ŋàññ ganaar mooy ganaar bu góor gi nga xam ne mooy sat waaw le coq bu leen ko ŋàññaa ah, n'insultez pas le coq fa innahu ndax moom le coq moom ganaar yuqidu day yeetaate day yeewe li salaati ngir julli <laughs> waaw borom bi moo ko tàggat defal ko loo xam ne jibil mooy mooy naturellement noonu la ganaar mel mooy waxtu julli yooyu surtout fajar yi nga xam ne ñoo gën a naqaree bi moom da ci ci lay sabe da ciy sabe bu ko defee ngir nit ki mën a yeewu dinañ ci ñëw léegi insha allah ngir waajal jaamu yàlla ji nga xam ne moo gën a rëy waaw moo gën a rëy waaw waaw akbar hmm? Allahu akbar mu ne rawaahu xadis bi soloo na ko Abu Dawud di al imam Abu Dawud Sulaymaan ibn al-Ash'ath as-Sijistaani rahmatullah alayhi mu ne bi isnaadin ci càll la boo xam ne sahih bu wér léegi laaj mu njëkk bi mooy est ce que moom dong ko solo ñu ne la déedéet sëriñam al imaamu ahmadu ibnu muhammad ibnu hanbal rahmatullah alayhima andi na ko ci musnadu shaamiyin baqiyatu hadith zayd ibn khalid al juhani kant ñaari bërëb la ko indi imaamu ahmadu ibnu muhammad kan taal imamu taalibin bi abu dawud rahmatullah alayhima mun ko ndi awwalu kitabul adab babu ma jaa fi diki wal bahaim allah <laughs> mu ne haddathana Qutayba ibn Sa'id mu ne nettal nañu suñu sëriñ di Qutayba ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif ibn Abdillah Thaqafi mawla Abu Raja al-Balkhi al-Baghlani rahimahullah gane àddina 148 génn àddina 240 rahimahullahu ta'ala qala haddathana Abdul Aziz ibn Muhammad mu ne ki nettal ma Abdul Aziz ibn Muhammad ibn Ubayd ibn Abi Ubayda Darawardi Abu Muhammad al-Madani al-Juhani mawlaahum génn àddina la 186 takkoo woon ak lool al imaamu Maalik ibn Anas ne woon fële ci Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaati wa salaam an Saalih ibn Kaysaan moo ko jëlee ci Saalih ibn Kaysaan li Saalih ibn Kaysaan al-Madani Abu Muhammad ibn Abul Haaris ad-Dawsi al-Ghifaari mawlaahum génn àddina après les années 130 wallaahu ta'aala a'lam an Ubaydillah ibn Abdillah ibn Utba moom mu ngi jële ci Ubaydillah ibn Abdillah ibn Utba mooy ibn Mas'ud al-Hudhali Abu Abdillah al-Madani al-faqih al-a'ma radiyallahu ta'ala anhu bokkoon ci fuqaha as-sab'a juróom-ñaari boroom xam-xam yi gën a rëy ci seen jamono yi newoon Medinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaati wa salaam di surtout saxaaba bi nga xam ne frère la woon ci Abdallah ibn Mas'ud di Utba ibn Mas'ud radiyallahu anil jamii génn àddina la 94 waaye am na wuute am nañu wax ba cent deux wallahu ta'ala a'lam an Zayd ibn Khalid moo ko jëlee ci Zayd ibn Khalid al-Juhani Abu Abdirrahman ibn Abu Talha al-Madani yu newoon saxaaba boo xam ne bu siiw la génn huit am na nag ñu ne la soixante-huit wallahu tabaaraka wa ta'aala a'lam annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa tasubbu diik saa salaam ne bu leen di ŋàññ ganaar gi de ndax moom day yeete hmm? ah. li nga xam ne nday euh, yée nit ñi ngir ñu mën a jóg julli waaw riwaay imam ahmad yi euh, nga xamante ne ni moom am na boo xam ne dane euh, boobu nii la ko waxe dane yoneen saa sam nee na laata subbu diig fa innahu yad'u ila salah bu leen ŋàññ ganaar ndax day woote jëme ci julli tekkiwul ne ganaar gi danaan allahu akbar allahu akbar comme nodd <laughs> non waaw mu ne qaala Abu Nadr muy sëriñ kenn ci ko eh, nga xamante ne ñooy sëriñ yi ko yu Abdul Aziz ibn Abdillah ibn Abi Salama yi nga xam ne moom la ko imaamal <clears throat> kii jële eh, eh, Ahmad naa ci yoonam foofu Abu Nadr moom moom ci kiiwam dane naha foofu noonu la ko Seydina Zayd ibn Khalid waxe danaen saasam ne na dane moom naha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam an sabbi diik wa qala innahu yu'adhdhinu bis-salah ne yeneen saa sallam dafa tere ñuy ŋàññ ganaar kok mooy siq gi ndax moom day yëgal duggug julli ci voilà tekkiwul na mooy comme adanu Bilal wala Abu Mahdura wala Abdallah wala Amr ibn Ummi Maktum niñ doon nodde non <laughs> voilà kon hadis baa ngi nii nga gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li wax te lii daa amoon am na benn riwaay beneen bu imam Ahmad bi wax na ne ñaar li ci indi boo xam ne day mel day wane lu taxoon circonstance yi koy leen saa sallam waxoon parce que l'imam Ahmad liñ la sànq musnadu shaamiyin baqiyatu hadith Zayd ibn Khalid al-Juhani mu ne haddathana Abdurrazzaq mu ne nettali Abdurrazzaq di ibnu Hammam ibnu Nafi' al-Himyari mawla Abu Bakr as-San'ani al-Yamani gane àddina 126 génn àddina 211 mu ne qaala axbaranaa Ma'mar muy tallal bu siiw bi mi ngi feneen la ja Ma'mar ibn Rashid al-Azdi al-Haddani Abu Abu Urwa al-Basri al-Yamani as-San'ani <coughs> gane àddina 96 génn àddina 150 Ma'mar euh, moom cinquante quatre ans voilà cinquante quatre ans la dund ak li muy màgg oh, affaire yi o oh, Imam Nawawi mi quarante cinq quarante six ans moo tax li am solo nekkul at yi nga dund nan la toll waaye lan nga def ca at ya waaw kay looloo am solo waaw waaye kon an Salih ibn Kaysan gis nañ ko sànq ah, rahimahullahu ta'ala an Ubaydillah ibn Abdillah ibn Utba an Zayd ibn Khalid al-Juhani qaala xoolal déglu mu ne la'ana rajulun diikan saaha inda an-nabi sallallahu alayhi wa sallam mooy doon wax rek gars yi am seen tempérament dafa tàgg ko wax <laughs> mu ne la'ana rëbb na rajulun benn waaye diikan benn siq waaw boo xam ne saaha dafa dafa dafa kukurikook inda nabi fekk fa yonent saa salaam am benn ganaar bu ne kokorikook waaye lool kokorikook ñun ñoo ko dégg ah sinon japonais bi déggul kokorikook de non fawuma ah <laughs> bàyyee def linguistique bokk na ci nga xam ne suñu euh, professeurs yi loolu dañ ko doon léeg-léeg ñu ñu ko doon lijjanti yu mel noon comme phonétique phonème ah phonème ay yooyu noonu ah ak tamit. fan moo indi yooyu boo dañ koy étudier ñoom ñoom loolu seen domaine la linguistique euh, euh, entre bisaab ak basaab ginaar ganaar affaire yu mel noonu ak yu mel noonu quoi mooy ak ak yeneen loolu c'est une voilà mooy yoo xamante ne da ngay gis même mot bi mais nga gis ñii di ko waxee nii ñii di ko waxee nii région bii di ko waxee ne ñee di ko waxee ne loolu nag am na fu mu jóge waaw ak ku nekk fan la jóge yooyu ñoom dañuy lijjanti yooyu waaw waaw ci ban ci laa xam woon yooyu quoi keneen ndeke japonais yi ñoom dégguñu kokoriko waaw waaw ñeneen ñi dégg leneen <laughs> waaw moo tax léegi nag ginaar gi daal di sab rek benn waaye daal di koy daal di koy rëbb fa yonent ba lay saasa fa qaala nabi yonent saa sallam ne ko sallallahu alayhi wasallam laa talaan ne ko eh bu ko rëbb fa innahu yad'u ila as-salat moom day woote <laughs> jëme ci julli nga koy rëbb <laughs> waaw comme quoi nga rëbb sa musiba quoi te fàttalekul hadith yi ñu keroog bi ñuy wax ci gravité li nga xam ne mooy di rëbb ngelaw leeg di saaga ngelaw li ak di ko ŋaññ waaw. li yeneen tubaab yi saa saa waxoon hadith Mawlana Ibn Abbas radiyallahu anhuma bi waa ji doon euh, ngelaw li di ëff yéeréen bi muy xëcc waaye di xëcc li di ko kii di bifanteeg moom rek mu saa mu mu mu rëbb ngelaw bi yeneen saa saa ne ko bu ko rëbb ah eh bu ko rëbb fa innaha ma'mura moom ar-riih ma'muura dañ koo digal ci digal la ne te xamal ne fa innahu kenn du rëbb lenn loo xam ne du ahlu lu du yelloo ñu rëbb ko loolul ne day dellu ci moom waaw te ngelaw li kot moom nekkul ku yelloo ñu koy rëbb parce que ci ndigalu boroomam la nekk waaw Allahu akbar mel ni la cër ya waxoon waaja rek <laughs> yéeféer ya waaw wa yawma yu'radu a'daa'u llahi ila an-naari fahum yuuza'uun hattaa idhaa maa jaa'uuhaa shahida alayhim sam'uhum wa absaaruhum wa juluuduhum bimaa kaanuu ya'maluun fa qaaluu li-juluudihim lima shahidtum 'alaynaa qaaluu antaqanaa llahu alladhii antaqa kulla shay' voilà <laughs> mel ni loolu rek <laughs> suñu waroon ne saa sa fàttalikul bés bi nga xam ne la ñuy gaaral waaw exposé noonu yàlla yi waaw ca safara lañ leen di rangale ñuy défilé nag war a dugg safara te duñ fa dugg jàmm ah. malaaka yi dañ leen di bif wa siqa alladhina kafaru ila jahannama zumara <laughs> waaw wal iyaazu billah <laughs> dañ leen fay wommat ay mboolooy mbooloo leen bifa ko xëcc puus <laughs> waaw léegi nag seen cër yi tàmbalee wax di seede tànk bi man mii man la doon dox ngir dem di njaaloo ci waaw man faam bii man faam diw mii sa tànk bi tànk bi ne man la doon demee bërëb sa xeddakaay yi fub dansin am muy jaay wow la ko waaw di sollu teere dóor parfum yu graw bàyyi dënn bi ci bidi am lum ci wane ne day paccal ngir daal di toroxal gaa yi daal di leen waddal di cokkos cokkosi sollu ne loxo bi ne man la doon bu demee man la euh, gémmiñ man la doon biise de waaw wala def lu raw biis waaw loxo bi ne man la doon laale lu daganul góor gi it noonu man la doon laali euh, loxoy xale yu jigéen yu daganul yi man la doon jëlee li nga xaraamal yow boroom bi man la doon sàcce man la doon nangam nangam shahida alayhim sam'uhum seen nopp yi ne ñun la doon dégg yi nga xaraamal yow borom bi ñun la doon utiliser waaw di déglu yi nga xaraamal wa absaarum seen bët yi ne ñun ñii lañ doon utiliser ngir xool yi nga xaraamal yépp ñu naan ils sont libres ñee naan elles sont libres waaw lu leen neex xool waaw joxra tan que ça soit à travers les écrans téléphone bi ñu yor wala télé wala lépp amuñu benn kersa ah même bu nga nga xam ne borom bi in lam takun tara fa innahu yarak amuñ ci woon tos ñu ngi nii taxaw waaw que boo ko gisul xam ne mu ngi lay gis te war nga am kersa sa boroom gis la ngay seetaan film yu xaram waaw di ko seetaan ba sa man yu di génn nga ciy bëgg bu bu boo kiiwaatee tegaat ngir loolu yënguwaat ci yow wal iyaazu billaah benn kersa amuñu ko suñ sëriñ wax ka dimanche ne léeg-léeg nga gis koo xam ne dangay jàpp ne ko sérieux la Muhammad Mustafa radiyallahu anhu waaye boo xoolee téléphone boo ko bettee ci téléphone bi rek xam ne kii ndeke sa waay il n'est pas sérieux parce que yii muy seen ndeke sa kii xale yu jigéen ñi solul dara lay seetaan ah ak ñi nga xam ne daanaka la gën a tuuti ci lu nit mën a sol moom moom lañ sol moom lay xool nit nekkal ko ci ñeneen yooyu lay seetaan quoi ndekete ku gisee jàpp ne saa ku sérieux la ndekete <laughs> parce kooku en fait kersa bi ëpp doole muy digganteem ak boroomam la amut parce que bu ñëwee ci nit ñi wane noo xam ne gaa yi jàpp na yii kii moom xam naa kenn gënu ko sérieux waaw di ko teg fu sori <laughs> waaw waaye kantaa ndax boroom bi nga koy gis loolu mooy du bokkul sax ci ay soucis wal iyaazu billaah waaw kon comme loolu rek gaa yi bi ñu ñëwee noonu loolu lépp di seede contre ñoom waaw seen pëy yi ne man mii moom waaw man mii la doon jëfandikoo ngir di am bànneex ci xale yu jigéen yi wala xale bu jigéen bi man lii la doon man pëy bi man la doon utiliser ngir di bànneexoo cëru góor ñi wal iyaazu billaah waaw léegi nag ñu jaaxle ñu ne yéen yéen lan moo tax ngeen di seede contre lu tax ngeen di seede waral ñu ñu ne antaqana Allah borom bi moo ñu wax lool biig bi loolu la borom bee ko euh, jibil li yàlla borom bi moo ko moo nii nii est daay xalaat daa am loo xam ne moom moo naan ah heure bi jot na xaar non borom bee ko binde noonu kon laa mu ne waa yone ne waa ji eh, laa tal anhu bu bu lu na ngi rëbb euh, siq yi ganaar gi gi gi gi bu ko rëbb de fa innahu yad'u ila as ndax moom day wooyu jëme ci te ku lay woowe ci law di lay yóbbu di la tax nga bàyyi xel jaamu yàlla gi gën a rëy même bu dul bi gën rëy kooku rek njukkeel gi ñu ko ameel dafa rëy kooku mérité wul ñu koy rëbb kon hadis baa ngi noonu noonu la ko al imaamu ahmad gisi kon fii da ngay gis circonstance benn waay moo rëbb benn ganaar bu sab fa yoneen saa salaam waa rëbb ko yoneen saa salaam ne ko bu ko rëbb fa innahu yad'u ila as bale yuqidu lis-salaa léegi hadis bii da gis ni euh, al imaamul Buxaari Allahu akbar naka noonu imaam Abu Daawud après hadis bi bii la ci teg waaw mu ngi tamit ci musnadu al imam Ahmad al imaam Abu Isa at-Tirmidhi daal na koy solo di wax gënee li nga xam ne sax moo nekk ci ganaar guy sab al imaamul Buxaari mu ne solo ci Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ngi kitaabu Bad'il Xalq baabu xayri maalil muslim yonent bi alayhi salaam imaam Abu Daawud buntu bi nekk xadiis bi ñu gis léegi moom la ci teg ne idaa sami'tum siyaaha diikati fas'alu llaha min fadlihi fa innahaa ra'at malakan wa idaa sami'tum nahiiqa al-himaar fata'awwadhuu billahi mina shaytaan fa innahu ra'a shaytaana allah allah <laughs> waaw Seydina Abu Hurayra mu ne yeneen saa salaam nee na bu ngeen déggee sabuk ganaar ad diyaka pas diika de ad diyaka mooy plurielu diik waaw mooy lu bari bari léefu benn siq ay siq bu ngeen déggee sabum siq wala siq yi na ngeen ñaan yàlla ci ngëneelam lu tax parce que moom ganaar gi fu mu sabe daa fekk lan la gis malaaka waaw mu'jizaat yi alayhi salaatu wa salaam loolu xam nga nit du toog di xalaat muy sax bon peut-être déedéet waaw lii ghaybu la yeneen saa salaam mi borom bi xamal moo ñu xamal ne ndeke ganaar bu sabee yow xoolal ga euh, malaaka la gis waaw kon nag profité leen jamono joo xam ne malaaka yi dañuy teew ak jamono yi nga xam ne dangay ngay nekk nit ñu sell bi bokk na ci jamono yi nga xam ne jamono yi profité ngir ñaan la waaw moo tax mu ne yonent bi alayhi salaam ne kon gaaw leen ngeen ñaan yàlla ci ngëneelam bu ngeen déggee ganaar yi di sab ndax fa innaha ra'at malaka daa gis malaaka wa ila sami'tum waaye bu ngeen déggee nahiqal himaar mooy nuux nuuxu mbaam yi mbaam suuf yi fata'awwazu billahi minash shaytaan na ngeen euh, ñaan yàlla mu musal leen ci shaytaane ndax fa innahu ra'a shaytaana daa gis li nga xam ne mooy shaytaane Allahu akbar aw Allahu akbar mu ngi noonee waaw kon lii euh, loolu la yow kii nga xam ne xoolu ngëneel yi yëpp nga man a am ndeket bu ganaar gi sab lii yëpp day koy wane non seulement yow dalay yee bu dee yaa ngi nelaw fajar gi ngir nga jóg njël teel a jóg waajal waaye ndekete xum sabi da ngay gis am malaaka la gis profitool kooku est ce que yella nañu koy saagaaka ngaaññi ak di ko doya dal déedéet kooku da koo war a teral waaw di rafetal ci moom di ko jox ay cox di ko jox ay kii ah saa séq gi ah waaw sila <laughs> aywa bismillah sànni ko affaire yi muy lekk di ko xont xont bu baax waaw loolu nag eh, rafetal ci moom nag mooy boo dee tamit da nga koo war a rendi nga rendi ko comme yeneen saa salaam inna allaha kat wax inna allaha kataba al ihsana fi ala kulli shay waaw fa idha qataltum fa ahsinu al qitla wa idha dhabhtum fa ahsinu al dhibha waaw wal yuhidd ahadukum shafratahu wal yurih dhabihatahu loolu tamit du dàqontewul ak loolu ah. voilà bu boobaa rafetal jëme ci ganaar gi mooy bu dee war nga koo korité wala boo am ngay invité war koo jëfandikoo ni ngay rafetale ci moom mooy borom bi yoneen saa saa neen daa bind ak yiw ak rafet l'excellence Dieu a prescrit l'excellence dans toutes choses même bu ngeen ne période yi gën a xeex xare ngeen war a rayut noonu bu leen ko ray fëq bët yi gëf yi damaate daggaate def déedéet fa assinul qibla rafetal leen waaw ni ngeen di faat waaye bu ngeen ñëwee day rendi am xar ganaar yooyu loj jëleen yooyu na ngeen rafetal ni ngeen koy defee fi naan wal yuhib dana daas ba mu ba ba mu mu ba mu ba mu ñaw ahadukum kenn ci yéen paaka ba muy utiliser ngir rendi ndax loolu mooy nga xam ne wàññil ko souffrance bi mettit gi waaw wal yurex bu ci kaw noonu ci lay ci lay woyofale mbir mi zabihata la muy rendi waaw kon loolu dàqantewul ak loolu tamit mooy rafetal ci moom noonu la waaw hmm? lii la waaw léegi nag kon lii lëkkaaleem ak suñu bunt mooy baabu karahati sabbi diit ndax yeneen saa saa moo ne laa tasubbu diit da koo tere waaw waaw kon loolu mooy daa tere bu leen ŋaññ te bu dee loo xamante ne yow da lay jëme ci yiw te yiw lay nga koy ŋaññ loolu waxuma la lu ñu sib rek mais day mujj nekk lu xaram parce que hal jazaa'u al ihsaan illa al ihsaan la borom bi wax est que payu rafet lu rafet est ce que nekkul waru la nekk lu dul lu rafet ah kay ci yee ngir nga mën a julli ki nga xam ne même bu dul heure yooyu même bu sabee rek yeneen saa sam ne lu profitool parce que malaaka la jël ñaanal yàlla ci ngëneelam yu yaatu yi sa digganteeg sa borom sa digganteeg sa borom ak waaye sa mbiru àddina yoo xam ne dagan na baax na profitool ñaan mais ki lay may yooyu yëpp nga koy ŋañ loolu daa xarama ah voilà surtout rëbb buñ jëlee xaris ibn Abbas bi ñu waxoon ne boo fi rëbbee loo xamante ne radiyallahu anhu yelloo ñu rëbb ko day delluwaat ci yow am rëbb bu luy dellu ci jullit mën nañ ne loolu dafa dañ ko xaraam bu boobaa waaw kon nag laa bu diin yeneen saa saa moo ñu tere ñuy ŋaññ di niru loolu xam nga ci ñëw bay porte plainte ganaar gi kooku moom waxuma la rek ci saaga ko oh looloo mooy ba muy nelaw ganaar gi sax saaga yam saaga waaw kenn na la ko yàlla xañ ko waa nga bañ koo dégg amin na la ci yàlla musal waaw léegi al imaam kii ne <laughs> al al al al al Manawi comme ni ko al imaam al azim al abadi bi muy sarah hadis bi la tasubbu dik fa innahu yuqidu lis-salah ni nga xamante ne loolu la mu ne qaala al-Manawi mu ne al-imaam al-Manawi nee na rahimahullah jarat al-aada bi annahu yasraxu saraxaatin mutataabi'a idha qaruba al-fajr wa 'inda az-zawal fitratan fatarahu fatarahu Allahu alayha waaw fala yajuzu i'timaduhu illa in jarubat waaw waaw Allahu akbar mu ne al mu ne borom bi daa def loo xam ne mooy aadaay ganaar que ne moom séq gi koog bi du sab lu lu dul ne day day day tegale mooy du du def benn yoon ko koy ko mu jeex déedéet da koy da koy tegale mutataabi'an ngir nit ki bu doon benn rek boo mayul waa ji du yee waa bu dee ko ay nelawam xóot waaw bu daal dee jege lan fajar buy jege moo tax ci njël wa inda zawal waaye jamono ji nga xamante ne it ci la heure tisbaar bi waaj jot da ngay gis muy sab tamit mu ne lool fitratan mooy loo xam ne borom bi moo ko mooñaale moom ganaar tëggaale ko ni noonu la ko defaale nekkul moo am xel comme ni ma la comme moo tax képp koo xam da ngay porter ko mel noonu ak ganaar ab mooy yow amoo mboor amoo bopp amoo amoo tus waaw parce que day ko day day day kokorikoo mu ne nag kon nag fala yajuuzu intiment illaa in illaa in jarub mu ne nag mooy heure julli yi nag eh, bala nga ci kii nag foog nga expérimenter ko de bul ne ganaar gi fab na rek kon julli jot na directement <laughs> waaw na nga ko expérimenter ba gis ne a ah, moom ay ñaar ñetti yoon yoo xam ne seetlu nga ko heure yi muy kii dafa correspondre ak julli nga door a sukkandikoo ci loolee nga xamante ne mooy sawam googee mais de toute façon ganaar yi loolu mooy li nga xam ne ci aada loolu la leen boroom bi defal waaw waaw moo tax al imaam al xaafiz al al ibn Hajar rahimahullah lim wax ci riwaay imaam Ahmad bin gis fa innahu yad'u ila as day woote jëme mu ne an yaqula bi sawtihi <laughs> haqiqatan mu ne waxul mu walaysa maana qawlihi <laughs> mooy liñ doon rek <laughs> kene nekkul maanaa kene yeneen saa sam bu ne day woote beneen bi yu azzinu day day day day yëgle julli ça ne veut pas dire que day wax ak ki yom haqiqatan sallu aw xaarati solo du ne jël leen julli ji wala heure julli jot na bal maanaaw noonu waxul loolu ah wala boog bon en tout cas <laughs> ñi xam <laughs> wala nañ ne ci li ñu xam <laughs> waaw nañu prudent parce que daa am yoo xam ne ah bu dee daal du xam-xam lu yàlla wuññil neel rek man loolu laa bokk en tout cas ñun ni ñu xamee nodd moom du loolu lay def waaw allahu akbar allahu allah Allahu leer nañu moom du boobu léegi nag est-ce danaan julli leen ci kaddu ci langage bu ñu xamul loolu nag allahu alam ki yàlla xamal euh, euh, li nga xam ne mooy euh, sanaata la bu <laughs> comme ni mu xawoon Seydina Daawuda moom kii bokk mooy euh, wa allamnaahu ñu xamal ko euh, li nga xamante ne mooy euh, kàddu mooy waxtaanu picc yi ni ñuy wax hmm? waaw loolu ah loolu nag bu dee loolu moom <laughs> ah loolu ña ko ña ko yàlla xamal boo ñooñu ñoom ñoo ci mën a wax wallahu taala alam waaw waaw akbar waaw ah. waaw loolu moom ñooñu ñoo ci mën a wax ñun suñu wax ci day xaw a nekk loo xamante ne day limité bu baax a baax a baax <laughs> allahu akbar allah ah léegi mantuka tayri bu ñu la ko xamalee ah comme ni euh, Seydina Daawu euh, Seydina kan Souleymane wa warisa Souleymanu Daawuda wa qaala yaa ayyuhan naas ullimnaa mantiqa tayr ah wa uutiinaa min kulli shay ku yàlla mosal ci loolu nag xanaa ñu laaj ko exactement lan la ganaar di wax waaye daal ñun suñu xam-xam fii la ci limité. li ñu xam daal mooy en tout cas kaddu yu leer yi ñuy wootee at yi leen julli ji moom du loolu lay wax en tout cas ni ñu ko xamee ñun ci suñu langage. waaw man naa nag langage am muy wax loolu ci loo xam ne ñun dañ koo xamut en ñi ko xamul ci ñun mooy en tout cas mooy euh, que maanaam mooy que ne aada mu ne am na kon <laughs> bal maanaaw anna al aada que aada jarab bi annahu yasruxu inda tulu'i al wa inda zawal hmm, fitratan fatarahu llahu alayha comme li al imam al manawi waxoon rahimahullah day sab heure xabdu nga xam ne alhamdulillah bi nga xam ne mooy jamono ji nga xamante ne mooy ci la fajar gi di fenke ak jamono ji nga xam ne ci la heure tisbaar yi dugge loo xamante ne boroom bi tabaaraka wa taala moom moo ko moo ko tëgge noonu te xam nga xam nga ganaar ginnaaw lii lépp beneen njariñ boo xam ne bu nekk ci ganaar Allahu akbar est xam nga mooy buñ ko mënoon a waxe noonu ak suñu waxe tey mooy réveil yu yonent bi alayhi salaam li ko doon yee mooy ganaar ma la waaw ah li doon yee yonent bi alayhi salaatu salaam li ko doon yee mooy ganaar waaw moom ganaar moo ko doon yee quoi waaw ganaar gi bu sawee yeneen saa salaam jóg te ganaar gi day teel a sab ci jël laata waxtu wi di dugg ak bu waxtu wi di dugg <laughs> Allahu akbar yonent bi saa saam comme ni nga xam ne as-sayyidatu Aïshatu as-siddiqatu bint as-siddiq waaw waaw Allah <laughs> waaw waaw daal dina koy solo bi ñu ko nee ayul amali te xadis boobu gisoon nañ ko fii ayul amali kaana ahabba ila nabi sallallahu alayhi wa sallam qaalat ad-daa'im dañoo laaj sayyidatu Aïcha ne ko waa ban jëf moo gënoon a soppalu ci yonent bi alayhi salaam mu ne mooy bi nga xam ne dafa sax waaw Masruq mi ko laaj mbir mi ne ko mais mata kaana yaqum yeneen saa saam kañ la doon jóg mooy bu naafile woon bu tëddaat kañ la doon jóg. mu ne qaalat kaana yaqumu idaa sami'a as-saarix waaw Allahu akbar waaw ci riwaaya al-Ash'ath mu ne idaa sami'a as-saarix qaama fa sallaa kañ la doon jóg yeneen saa salaam yow Sayyidatu Aïsha suñu yaay ah yow mi doon dund ak moom radiyallahu ta'ala anka ah mu ne bu ma soona dégg as-saarix as-saarix mooy lan mooy ginaar gi mooy séq gi bu saboon ci la saa saam doon jóg loolu moo doon réveil beneen bi mu ne ida sami'a as-sariha qaama fa salla bu ko masoon da doon jóg daal di julli te xadis boobu muttafaqun alayhi la allahu akbar allahu akbar kon loolu xayru xalqillahi la wax kullihimi lu ko doon yee bu doon moo doon réveil moo doon ganaar sabum ganaar moo ko doon yee Allahu akbar ha waaw Allahu akbar moo tax al imaam al mu ne as-saarix mooy parce que da koy def ci kaw bi mu gisoo kook buy def ni muy kiiwe nekk ci fullaam nag yëkkati baat bi tàllal kook Allahu akbar bu mag lay def di ko répété nag nga xam na léeg-léeg te biir guddi ngir yeewul julli tuuti balaa fajar gee jot bu fajar gi jot mu daal di defaat ah akbar aw <laughs> moo daal imaam Ibn Battal ne as-saarixu yasruxu inda thuluthil layl rahimahullah ne gis nga ganaar day sab fa xam ne mooy sulusul layli boo xaajee guddi gi ñetti xaaj xaaj bu mujj ba waaw mu ne wa kaana daawudu alayhi salaatu wassalaam yataharra alwaqta alladi yunaadi allahu fiihi hal min saa'il tax bu gisoon nañ xaris boobu tamit bi nga ne borom day wàcc ba asamaan bu bu jege yi ana kan mooy ñaan ana kan mooy ñaan ma may ko kan mooy ñaan mu jéggal ko waaw allahu akbar mu ne Seydina Daawud alayhi salaam da doon dakk waxtu woowule te waxtu woowee ci la diig bi di eh, di di di di di yeewi jàmm waaw akbar waaw lii lépp kon nekk lu màgg màgg màgg <laughs> moo tax de passage de passage gis nga roy yonent bi boo déggee hadiis Sayyidatu Aisha anha ak li mu wax ci ganaar ñii ci xadis Sayyid Zayd na Zayd ibn Khalid al ak xadis Sayyidina Abu Hurayra bi ne bu ngeen déggee ganaar gi di sax profitoo leen ñaan yàlla ci ngënee la ndax malaaka la gis yooyu yëpp rawatina lool moo doon yee yonent bi alayhi salaam sëñ bi bu dee nekk nga foo xam ne daa am ay ganaar yow moom ya ma sha Allah yow xamoo ngëneel bu mag gi nga am yow xamoo ko yow waaye bu dee borom bi daa def nga nekk waaye yow ay Villeurbanne yi ay biir Lyon yi <laughs> ba ci biir Dakar sax yenn kii yi yoo xam ne yaay euh, ganaar yi nekkuñ foofu amu ngeen ganaar foofu waaw ay biir New York <laughs> ah Toronto waaw yooyu léeg-léeg c'est rare ngay dégg ganaar xanaa nga dem ci yenn kii yi communes yi nga xam ne sorewul mais ñoom am na ngay ganaar te heure yéen fay jaar moom lii yéen leen di romb rek dem sa yoon amoo yooyu fexeel yow li lay yee sa téléphone seetal sabu ganaar yi nga xam ne ñoo am ah, boo duggee sont des animaux nga xam ne naturel la YouTube wala sa iPod wala lu la neex nga am ah, ganaar goo xam ne day sab nga jël son boobu loo loo sabam boobu def ko mu nekk sa réveil boo xam ne saa bu réveil jotee yow sa au lieu muy tëgg ay ay ay ay <laughs> wuyul ki lay woo <laughs> ah saa yow ma ne ah parce que je sais par expérience <laughs> ah parce que daa am koo xam ne dafa amoon benn réveil boo xam ne moom loolu la doon def quoi wuyul ki lay woo quoi nga doon dégg. man man lool si moom loolu sax laa ko xame woon benn laa xama lii deke boy la quoi mais ànd koo yii tabaaki mbëkk ay nga wala ñi nga xam ne ay soola waaw ay ay ay la ñu lay yee nga def ko sonnerie bàyyil yooyu da ngay roy ya rasulullah neel mais yeneen saa sam lu ko doon yee ñu ne la ganaar amoo ganaar sawaay jëlal soowu ganaar def ko sa téléphone waaw mu lay yee <laughs> allahu akbar nga royo ko yeneen ci bàyyi saa saa xam nga ne kooku kooku ak yeewam dina wuteeg yeewu gaa yu bari ne soo bi boo may dangay gën a tàyyeloo après waaye boo déggee sabum ganaar bi mu branché le direct ci yonent ci bàyyi saa saa ni ah yow kii daal jóg faxas nelaw yi waaw waaw daal di sant yàlla jàng aaya nekk te suuratu jeexu su su jeexu ci suuratu Ali Imran comme la Mawlana Ibn Abbas nettali woon ne yeneen saa saam keroog bi nga xam ne ca dem fanaan néeg tàntaam sayyidatu Maymunatu Allahu akbar bintul Harith al-Hilaliya radiyallahu anha yeneen saa saam bi muy yeewoo nelaw ba xaran ba yeewu faxas nelaw ci xar kanamam lan la jàngalaay yi ci jeexitalu aaya suuratu Al Imran te aaya 190 ba inna fi xalqi samaawaati wal ardi wa ixtilaafil layli wan nahaari la aayaatin li ulil albaab allaziina yazkuruuna Allaaha qiyaaman wa qu'uudan wa alaa junuubihim wa alaa junuubihim wa yatafakkaruuna fi xalqi samaawaati wal ardi rabbana ma xalaqta hada batila subhanaka faqina adaban nar balaay jeex bon xam nga kooku ak yeewoom mu ngi branché directement ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko roy c'est ça gis nga yooyu ngay xeet roy yonent saa sam c'est ça gis nga xadis yi jànguñ leen pour ñu jàng ay saa sam te su ne ay musique sa téléphone bi lépp buñ lay woo musique waaw booy wuyu musique lépp musique déedéet nekk ci jàkka ji jekki sa téléphone sonné da nga ko fàtte woon ah, mu dëgg fi am mbalax moo xam ne ci biir jàkka ji yàq ah, ñu bari nga dindi leen ci liñ ñëwoon sawaay yi ak goog ku ko yor yow la jël leen seen téléphone yi fexe teg ko ci li neex yonent bi alayhi salaam dindi suñu foow ñu lii def ci yoo xam ne ay ay ay kiiwu ganaar yu mel noonu par exemple bu surtout réveil bi moom waaw surtout réveil bi defal waaw ginnaaw bi ñu xamee ne yonent bi alayhi salaam jamono ju nekk waxtu wu nekk moment bu nekk borom bi da ko tànnal lëgën li gën na ko tànnal looloo ko doon yee kon ñun mënuñoo am lu gën lu gën lam doon la ko doon yee awma ganaar de fi ma dëkk amut ganaar waaye dinaa fexe sama téléphone ma def ci loo xam ne ganaar guy sab pour sama réveil mu may yee kon nag nañ jàppale lool doxaaleeg moom yal nañu borom bi may suñu goroyu rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam may ñu ngërëmam waaw